adaptation c'est que loolu dafa am solo moo tax léeg am nga li euh, Labi da ko doon wax radiyallahu anhu lisaanul fataa nisfun wa nisfun fu'aaduhu waaw waaw gis nga làmmiñu nit ki ab wàll la xol bi beneen wàll la te nag nit ki fekk waxul fekk waxul xamaguñ li nekk ci biir mais bu waxee dinañ xam dinga nga mën a à peu près ji est bu dee ku ñuy woo borom xam-xam kii est ñam na rek xam-xam wala déet bu dee ne borom xam-xam nga walla borom bi doonu borom xam-xam sax waaye am na lu la borom bi mooy xam-xam la yitteel nga yàgg déglu borom nga xam nit kuy waxe xam-xam ak koo xam ne li muy wax sore na ak xam-xam loolu nag ngay gis waaw woote wu ñu fenn ne ñu nay borom xam-xam la dañ ne dañoo yàgg déglu ay borom xam-xam waaw alhamdulillah xam li ñuy argumentation kese gaa yi xamuñu lan lañ koy defee ñu leen di wax ci wàllu diine lu yonent ma lay saa saam def wala lu mu deful wala lu xadiis yi wax au nga wax foofu ngay wax ay non xam ne yaa subhaanallah dem nan ni ya moo tax moo tax wal iyaadu billah waaw moo tax di samp sa bopp ak samp te àggoo matoo sam njàng matul lii mooy déli waaw même ñi nga xam ne ñoo ànd ak yow ami boobu sax bu ñu lucidé bu nee ne yow kese la ñuy déglu jàpp nañ ne li nga wax mooy leen di layalal moom buñ la dégloo xam ne en tout cas li ñu wax moo gën a yenu yow li nga wax looloo tekkiwul ne ñoom li ñu wax mooy dëgg dama ne bu dee ne ku mel nii ngeen di xaar muy argumenté nii boo bëggee nag yooyu yu ci argumentation yi ci gën a rëy pour lu mel noonu ah, rimah bu Cheikh al Hadj Omar al leeral na ko ak yeneen borom xam ñii gis nañ ko fi waaw ak ñeneen ak ñeneen gis nañ fi Imaamu Nawawi bi muy wax naan ñi nga xam ne dañuy dajaloo nekk di jàng alxuraan est-ce que loolu mën naa de wala déet ne sii loolu mën na waaw <laughs> loolu kay mën naa nekk yooyu te te jaay xadiis yi ñu gis am nañu ci te romb moo tax loolu du suñu ah, euh, du suñu mbir sauf que mooy c'est juste dafa am rapport ak. <laughs> affaire bi wooy gis léeg tas yi ci réew wolof yi quoi ñu nekk ci waaw après yow da naan bon laissons passer quoi waaw laissons passer yi jarul sax nekk di wax ak yooyu quoi di yàbbee ka yey bàyyi leen bu ñu waxee ku nekk ba pare ku nekk dem toog après de toute fi fii quelques jours ñu ubbiwaat beneen polémique wala beneen loo xamante ne ci ñenn ñi polémique la ci ñeneen ñi du polémique waaye ay affaire buzz yooyu wal iyaazu billah ku nekk di wax ñii di ci loo xam ne bi ghayri ilm amuñ ci xam-xam waaw parce que fi lañ bokk laal nañ jàpp nañ ne li ñu wax ñoom lañ dal ñuy jéem a réagir alors que lu leen teree bàyyi ñi xam ci yéen même bu dee kenn xamu leen ngeen bàyyi ñooñu wax ngeen jël seeni wax dëgtal ko ñi nga xam ne ñooy wax ñeneen waaw mais foo jaar wala yow nga dem déglu ñu ñëw ba xam argumentation jàngi ba pare loolu ñoo wax mais nga ñëw di wax yoo xamante ne wal iyaadu billah mais ñun vraiment dañoo am problème waaw. waaw te nag te ci gën yaakaar attention moom laal na gis nga wolof <laughs> gis nga boo ci nawee kenn ñii te waxuma la lamdaaya ñi nga xam ñoom lañ jàpp ne ñooy wax ci diine boo ci nawee kenn man moom man moom lool loolu man man sama affaire la waxuma ne keneen a ah sama bopp sama responsabilité laay wax waaw boo ci nawee kenn nga gëj koo dégg buy wax ci diine yow sa film sa fit wi danaan tëf tëf tëf tëf tëf waaw doo bëgg lu dul mu gaaw pare sinon parce que dañoo tàmm wax ay tojaage ba loo ko naw da koy naw doo bëgg mu wax lu garaaw léegi boo bu kaa bi mu wax fi loo xam ne yow vraiment da ngay am kersa waaw da ngay am kersa <laughs> walla billah kon nag <laughs> kon malaaka yooyu ñu ngi doon wax ulaa'ikal qawm loolu sëriñ bi de wax fële radiyallahu xadis bi mu nekk xadis sayna Abu Hurayra nekk saxiix léegi saxaaba yi eh, eh, ci malaaka yi ne borom bi kon gaa yi ñoom de fekk nañ la yahmadunaka wa yusabbihunaka wa yumajjidunaka wa yukab alhamdulillah wa yukabbirunaka waaw waaye malaaka yi nag suñu borom ne ñoom de jéggal naa leen waaw lan la ñuy ut da lan la ut mu ne ñoom de ah am sa ngërëm am sa àjjana la ñuy ut mu defal naa leen <coughs> lan la ragal lan la daw. sam sànj ak sa safara mu ne musal naa leen am yenn ci malaaka yi ne ah borom bi diw nag fekk nañ fa diw mais moom loolu taxu ko woon a jóg ah <laughs> non kooku leneen a ko taxoon a jóg daa ñëw rek daa tombe ci ndaje bi <laughs> lañuy faral di wax booy amaane benn la woo xam ne da ne non man am na ku ma yoreel sa xaalis ma koy laajte nee nañ ma moom foofu lay fréquenté sa dem ne ah ah dañuy daje di sikar heure sàngam wala dañuy jàngale heure sàngam mu dem fa ngir daje foofu waaja ku mel noonu la malaaka yi <laughs> di wax wala koo xam ne benn faam la daa nopp benn waay <laughs> te comme que waaji fa lay ne moom mu dem mu demaale ngir lool yee wala waaji daa nopp benn faam te faam ba moom day nekk ci yooyee mu demaale fa voilà <laughs> mooy yëpp gis moo xam ne daal intérêt yi du yàllaa la a jóg moo la mu indi ñooñ la malaaka yi la ne diw nag moom borom bi ko loolu indiwu ko fa de waaw moom leneen la woon mooy loolu du yéeneem gaa yi nga xam ne ngir yàlla ñii ñii nag kooku nag moom ngir yàlla taxu koo na jóg te kooku bu nekk kooku du benn nit ma nga nekk ñu bari <laughs> waaw borom bi ne walahu qad ghafart waaw mooy gaa yi jéggal naa leen seeni bàkkaar dañoo ko kuréel jéggal naa leen li ñuy ragal dàqal naa leen ko assuré naa leen li ñu bëgg may naa leen ko jéggal naa leen seeni bàkkaar ñu ne ko kii nag moom loolu andiwu ko foon borom bi ne wala wu ko xafart moom itam jéggal naa ko lu tax borom bi mu ne ulaa'ika al-qawm ndax ñooñu ñooy nit ñi nga xamante ne laa yashqa bihim jalis waaw laa yashqa du texe ka toogaaleeg ñoom du texee di du al-qawm <laughs> mu ne kon mooy jaaykatu misk bi nga xam ne moom mooy misaalam toog ku baax ki ngay su waa mu may la ay yuhdiyak wala nga jënd ci moom wala an tajida minhu rihan tayyiba nga jële ci moom ndax nekk nga fa nekk xet gu neex léegi nag mu ñëwal la nag ci ki nga xam ne mooy toogaaleeg ku bon misaalam te mu jox la mooy tëgg bi mooy euh, forgeron bi mu ne wa amaana wa nafighul kiir kanta ki nga xam ne moom mooy forgeron bi lay toogandool kii nga xam ne day ëf feer beeg yooyu di ko jaxal muy tàkk ko tëb ak étincelles yi ceññeer yi mu ne kooku gis nga booy toog ak moom wala di fa fréquenter di fa toog imma ay yuhriqa siyabak lii moo fay possibilité yii la soit am ci ceññeer yi kii euh, étincelles yi fett fett yi voilà fett fett ceññeer mooy rayon comme soleil bi bu génnee euh, jant bi yi muy dégg yi muy yi muy feeñal mooy ceeñeer waaye yi mooy fett voilà yi muy tëb di daal fitti fett fettu oh, taal bi boo koy ëpp këriñ gi di tëb noonu voilà yooyu di tëb mu ne nag yu mel noonu la mu ne kooku imma an yuhriqa thiyabaka booy toog ak su waa mu bënn sa yére benn tëb ci dal ci sa yére bi nga sol bënn ko wa imma an tajida min uriyan muntina wala boo nga jële fa <laughs> xet gu naqari nga ñëw ñëpp xam ne yooyu sa waay yow boo nii waaw mu ngi mel ni jigéen buy taalu taal te taal fa muy toggee du gaz même gaz sax da ngay togg ba pare sa yére yi xeeñ te la ngay togg imagine ki nga xam ne matt lay def sëgg di ëff ak yooyu waaw teg ci ay lu nekk ah ay bant yu sew ay ay këyit ngir mu gën a tàkk mu def ko ba pare affaire bi tàkk mu door a teg cin yi wala mu teg cin bi war a def lool xoolal ko yére yi ni muy xeeña li nga xam ne mooy lool waaw loolu la yow waaw moo tax it buy dem fu mu kii yére yooyu yàlla tere mu koy sol di dem alors que waaye ñi nga xam ne daa toog ak kii defar parfum moom yére yooyu mën naa dem léegi ñu invité ko fenn mu ñëw ba pare di xeeñ lu neex alors que yow mu jóge ci foofu jorom xam nga loo demee noonu waa ah voilà <laughs> bu dee xam nga ci sa bopp dara bu dee yëg nga dara <laughs> voilà kon mu ne kon kii toog ak forgeron kii def loolu hmm? lii la soit mu lakk sa wala nga jële fa xet gu naqari loolu mooy misaalam kuy toog ak ku bon waaw mooy moom rakk sa yére mooy lan gis nga sa ngëm-ngëm mooy sa yére waaw moo tax borom bi ne woon wa siyaabaka fa tahhir waaw ca ba ak alquran di door a wàcc yonent way saasam bokk na ci ko borom bi jëkk a wax yaa ayyuhal muddassir qum fa anzir wa rabbaka fa kabbir wa siyaabaka fa tahhir waaw é yow mi nga xam ne yaa sangu yow mi borom bi ràng jikko yu mat yi te te te sell la léegi nag waaye yow bi moom ba pare ñëw sangu kum jógal fa andir nga xupp nit ñi ndax seen dekkoon a ngi nekk rëy na ala shafa jurufin lañ nekk ñu ngi ci peggu safara kon jógal jógal jógal jógal jógal tëdd amatu kum fa andir nga xupp nit ñi wa rabbaka fa kabbir waaw maggalal sa borom ba ñëpp yëg ne moom la war a maggal la hubala wala laat wala manat wala isaafa wala naila du yooyu waa Quraysh teg fii du yooyu lañu war a bàngal waaye sa borom allah wa siyaabaka fa kabbir wa rijza fahjur waaw wa siyaabaka fa kabbir wa fa tahhir wa rabbaka fa kabbir wa siyaabaka fa tahhir sa yére nag ko setal man ko laabal boroom xam-xam yi am ñu ne waaye wa siyaabaka sa mbubbum biir muy sa xol fa tahhir lépp lu dul yàlla nang ko ci setal bam set wecc bu muy ni yaakaar mu mu di dellu ah ci kenn ku dul yàlla lépp takk-takk shirk bu mu ci jege bul ngistal bul déggtal bul dara yow sa xol palaasu sa boroom la du palaasu leneen waaw boo bëggee sa boroom xajoo sa xol il faut mu sell ngir moom waaye boo ci boole keneen waxoon nañ la ci jotaay bi weesu fàtte ana aghna shuraka'i 'an ash-shirk maa gën a denc ñi may bokkaale ci bokkaale kon wa siyaabaka sa yéreem biir di sa xol fa tahir na nga ko laabal toogaale ku bon nag nga bënn bënn yooyu foofu yoroo bi def sa mooy sa yére biir yooyu lay bënn te looloo gën a garaw gis nga sa xol boobu borom bi na laabal nga ñëw ay bënn bënn tey yooyu mu ñuy def mooy ñuul te moom la Seydina Abu Hurayra mii solo ci yonent bi sa xalaat ci lay tekki kallaa bal raana ala qulubihim ma kaanu yaksibun kallaa yajul li am ba leen kalaabal raana dafa xorak ala qulubihim seen kaw xol yi maa la nga xam ne kaanu nekkoon nañ ci kaw bu na doon ko faggu ci ay caay ak yoo xamante ne yu yées la waaw mooy foo defee lu bon xolu jaam bi daa mel ni feuille blanche la mu dara taqul ndax kullu mawludin yuladu ala al fitra waaw ah, borom bi nee na ku judd ku nekk yow ci fitra ngay ngay dekkee ngay ngay juddoo na ngay feuille blanche day leer naññ weex tal dara du ko lakk dara du ko du ko takk mu ne waaye fa abawaahu loolu gi de tuddoon nañ ko far yee tamit ñaari baayam société bi waaye dayam ak baayam ak société ba mu ne waaw fa abawaahu <laughs> ñoom yu xaw yi daani yi ñoo koy def yow xaw yu walla bopp yu nasiraani ñu def ko nasaraan aw yu majjisaani ñu def ko majuus wala bu dee tay mu ate mu nekk ate rek aw wa in kaana muslimayni ci riwaay imaamu muslim beneen rahmatullah alayhi bu dee ne ñaari waajuram yi ay jullit lañ fa muslim mu nekk jullit gis nga koy boobu mooy fitrat allah allati fatara an-nas alayha noon borom bi mooñaale doomu aadama yow feuille blanche la kullu mawludin yuladu ala al-fitra léegi nag bàkkaar boo def ab tomb bu ñuul lay nekk la tomb ci sa xol bi ci ci ci këyit ga waaw day dem nag nit ki dina topp di def miin lu bon ah ci lu bon am ci lu bon sóobu ci lu bon nuuru ci lu bon naq boppam ci lu bon ba mooy yu ñuul yam yi def saa bu defee bàkkaar ñu tatte ci ñu daldi ci tomb tomb tomb day mujj page bi boo ko xoolatee ku la ne woon lii fooy bu weex la doo ko gëm léppay ñuul mu ne nag bu agsee foofu loolu mooy raynul qalbi moom la boroom bi mooy xomaagu xol kooku dafa soxla ñu dem ci forgeron bii mu tëggat ko moo tax forgeron bu yonent way saasaam dala wax côté bee mais am nay njariñ borom xol bu mel nii fokk comme euh, or bu yàqu bi bi ñëw xomaag wala wen bu xomaag gi foog yóbbu ko ci forgeron bi mu tëggal la ko ba mu la mu génn laa koy mu bees taq kooku nag xolam dafa soxla ñu yóbbu ko ci forgeron bi te forgeron bi mooy ki nga xamante ne nii ar ki nga xam ne ko jub borom bi la as-salihu al-muslih ki nga xam dafa baax jokk ci boromam tey yéwénalaate day baaxalaate boo ñëwee moom moo lay defar waaw di jël sa jikko yu bon yooyee di ko rocc di fa def à la yu baax ba ni ngay mujje lépp lay effacer waaw li monsieur propre di def bu <laughs> dee publicité boobu xaw naa jege mensongère <laughs> monsieur <laughs> boobu nga xam ne dañ naan la boo ci defee benn toq rek wala ñaar wala ñett jël éponge bi raay rek day leer ba ne kii daal di daal di daal daal di étincelle kay mel ni jant bi ne ci raay ñoom Kleenex wala du Kleenex am na bu ci euh, wolof yi di def ci seen télé yi waaw publicité yoo xam ne biir bi day takk lool nga laal rek jaarabul éponge rek lépp leer set <laughs> nga ne ñi koy utiliser xam nañ ne bon deferaa demee noonu waaye daal borom xol bi noonu lay def noonu la ko forgeron bi di def muy boroom xam-xam nitu yàlla bi nga xam ne moo ko war a tarbiya defaraat ko ba mu tegwaat ci yoon yow nag yonent bay saasaam kii mu ne wa kiiri imma ay yuhriqa siyaabak kooku mooy toogaale ku bon ki ni forgeron bi la muy yëngal muy lakk feer bi mën a tëb fett jub dal sa yére bi mu lakk ku bon ki yéeg booy toog moom sa xol ngëm yàlla nga fa newoon noonu la koy tafoo par ndànk-ndànk mooy bënn na sa xol nga ñëw bàkkaar ya nga xam ne yow xalaatoo ko war a defati waaw mais muraqabatul ashrar ndax di ànd ak ñu yées tax na léegi nga ñi ma koo def ku la ne woon di nga ma a toog benn bés waxuma la toog fu ñuy naane sàngara kese waaye ñëw di ko naan mais da nga naan diidéet mais léegi parce que ñi nga àndal ñooñu lañ ay naankatu mudmiru xamra ngay ña ngay toogal koo xamante ne dafa sax ci naan sàngara ngay nga ne sa copain di ànd ak moom mu naan la saay nañ dem ne doo naan nga toog waaw gis nga ngay toog noonu nag booy jël sax ñu xelli la ngay jël di trinquer di di di à vos souhaits à ah, oh, ah, à votre santé xaw ma kiling ku nekk tegante kaas yi doo ko tey <laughs> nga mujj nekk un vrai wut mën a xam rek lui comme moom <laughs> waaw ku dogal sa garab bu baax comme ça waay waaw da loolu la ko war parce que yaa ànd ak ñu yées loolu la mooy kaw kooku bënn na commencé na bënn sa xol bi sa yére biir bi mu ngi koy bënn waaw waaw. wa imma an tajida minhu rihan munkina waaw war na nga jëlee foofu xet gu naqari te loolu nag am nañu ko borom bi maya ñoo xamante ni nitu yàlla yoo xam ne bakkaar bi ngay def boo leen rombee da lay xeeñ da di xeeñ waaw mais nag loolu du lu gën a kawe déedéet xam nga fii boo ko wax gars yi ñoo eh, ñu kawe nañ de déedéet xam nga lu gën a kawe gis nga yooyu yëpp ñu lay wax ay diw nii la meloon da doon xool nit gis bàkkaar yi nii mu a ko yow defal li li gën a kawe moo li yonent ba la ne yonent lay saa saa borom mën na ko woon mais jamais gisoon muy wax loolu waaw nit day ñëw ne ko bo ya yeneen saa salaam man de damaa def bàkkaar sàngam man de damaa njaaloo mu bañ koo faale ainsi toogul naan yow mii yaa ngi def bàkkaar njaaloo tuub ci déedéet ndax sidit bi xam naa ne sidit nangam déedéet waaw moo tax yooyu yëpp bu mu fëkk sa xel waaw borom rek da koy jagleel ay nit ñu ngi koy defal waaye loolu bu mu tax nga yaakaar ne ñoom ñoo féete kaw ñi ci des mukk loolu man na nekk sax natt ci ñoom waaw moo tax taalib imam sëriñ imam bi radiyallahu anhu ba mu ko aneem nga xam ne euh, booy jàpp nii euh, bàkkaar yi buy génn moom day day xam bakkaar yi yow ban façon bàkkaar nga nga doon def <laughs> waaw mujj gi dafa ñaan borom bi mu nëbb ko affaire boobu noonu loolu mu ko dévoileel ba mu koy gis da koo ñaan ngir mu nëbb ko waaw bu mu xamati yooyu loolu bu mu ko bu mu gisati nit di xam ne kii bàkkaar nàngam naan ko tuubal ci kii bàkkaaru jëw par exemple yow tuuf ci yu mel dafa ñaan borom bi mu mu kii ko parce finalement yow ci loolu rek nga ndax saa su ne nit ku ñëw am na la ci borom bi war ne kii day def bàkkaar sàngam mu ne finalement borom bi mu mu mu mu daal di koy eh, eh, nëbbu affaire boobu waaw ndax mu ñaan xam na ne lool du lool mooy li gën mag déedéet <laughs> kon nag mu ngi noonu mooy wa imma an tajida minhu rihan muntina wala nga jële fa xet gu naqari boo toogaale ki nga xam ne bàkkaarkat la mooy katu yàlla bokkaalekat la wala. amul joxul benn gëdd borom bi tabaaraka wa taala yow finalement noonu ngay mel waaw gis nga ni mel xetu mooy yàlla moo lay xeeñ ndax mooy yàlla daa moo xet waaw waaw xetu mooy yàlla xetu sori yàlla moo lay xeeñ waaw waaw borom bi nag alhamdulilah ba mu ñu umpalee xet yooyee sinon kaw suuf kenn du fi dund bu doon bàkkaar bu la xet gu ñaaw nga ca ne borom bi moom lay xeeñal ci kaw bàyyi mu xesaw ci kaw suuf ñéppay nekk ay cadavre kenn du fi dund waaye bi rahmatihi wa fadlihi wa minnatihi ci ngëneelam ak mayam li nga xam ne du dakk ci lañu defe loolu lépp mu xañ ñëw ñu koy gis wala di ko yëg waaw du ñu ko sax yëg waaw ndax ngëneelam gu mu am ci ñun ak yërmandeem moom borom bi tabaaraka wa kon toogaalo mu ne xadis bi muttafaqun alayhi yéen xam nga yooyu ñu ñëwaguñu ci wala ñëw nañ ci ñëwaguñ ci ñun dañoo far def li ñu doon def firi bu gàtt wax taxriij bi door a ñëw ci njàngat yi lañ def kon léegi li ñuy def mooy comme que ñu ngi ci njàngat yi nii nañ ko def après taxriij bi ñu mujj ko léegi kon. mu ne muttafaqun alayhi kon hadith bi wala niñ jël muttafaqun alayhi après ñu jeexal kon al imam al hafiz al Bukhari est-ce que ak imam Muslim kese ñoo ko solo ñu la déedéet déedéet seen seen ñu daal imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ak seen mbokku taalibi di al imam Abu Dawud ñoom ñett ñëpp imam Abu Dawud imam imam Muhammad ibn Ismaïl at-Tirmidhi imam Muslim imam Abu Dawud ñoom ñëpp seen ñu imam Ahmad taalibi imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal borom ngir mi lañu al imam al Bukhari rahimahullahu ta'ala Hmm? mu ngi ko ci ay bërëb yoo xamante ne ni ñoom wuute nañu indi na ko ci ay bërëb yoo xam ne ci ñaari bërëb al imam al Mughari benn bi ci kitaabul buyu' baabun fil attaari wa bay'il misk waaw tey moo mën a ay mbir ci ay xadiis yoo xam ne rek naan li daa wax affaire yi la <laughs> ci buntu imaamul Bukhari fiqhul Bukhari fi tara fi taraajum imaamul Bukhari fiqhul rëy da nga koy gis ni muy tudde buntu yi allah wala <laughs> kitaabul buyuur tay wecc lay allah ci beneen bi kitaabu zabaih wa sayd baabul miski allah bu ëddi ko foofu te buntu ba yéen rendeeg ab rëbb rek na bii oui fii lan lañ fi waxe lool fii lañ fi wax ay rëbb ak yooyu eh, ñu nekkoon ci sara sahih imaamu Buxaari ay mu ne haddathani fi kitaabul buyu haddathani Muusaa ibn Ismaa'il li Muusaa ibn Ismaa'il al-Minqari al-Minqari al-Haafiz al-Minqari Abu Salama al-Basri at-Tabuzaki rahimahullahu ta'aala qaala haddathanaa Abdul Waahid al-Haafiz al-Minqari ah, Ah, ah Abdul Wahid Abdul Wahid ibn Ziyad al-Abdi mawlahum al-Basri rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Abu Burda ibn Abdillah mu nekk ñu ne tamit Abu Burda ibn Abdillah ibn Abi Burda ibn Abi Musa wa akthar Abu Musa al-Ash'ari al-Kufi rahmatullahi alayhi qala mu ne sami'tu dégg naa Abu Burda ah mu ne dégg naa Abu Burda ibn Abi Musa bu daawale ñaar Abu Burda yi de bokkuñ de Abu Burda ibn Abdillah ibn abi burda waaw maam jee tudd abu burda moom ñu tudd ko abu burda seyna abu musa al-ashari dafa am doom ju tudd abu burda doom jooju am doom ju tudd abdallah abdallah moom jël doomam tudde ko ki nga xam ne mooy baayam moom abu burda voilà <laughs> waaw siti doom yi ñoo jële waaw waaye lii mooy li waaw sa maam nekk boroom xam-xam doom yi nekk ñépp yitteewoo xam-xam waaw am nga ñii moom defu ñuy wax xalafa min ba'dihim xalfun mu wuti seen gannaaw xalfun wutaakoon bu yées boo xam ne xam-xam seen yoon newu ci lu leen neex lañ ciy def di ñàkke teggi na waa xam-xam ak xam-xam ba pare nag jàpp ne fii mu ne lañ doon defal seen maam ak weg dañ ko amoon dañ leen koo war a weg même bu dee ay tojaange la ñuy wax bu leen wax dara am nañ ci sañ-sañ amuñu ci sañ-sañ laa wax voilà <laughs> da ngeen def nit ñi waaw lii lañ naan ñi nga xam ne ñoo topp seen liggéey walla diina Ah, ah, ah, kii wattaba'athum zurriyyatuhum bi iman nan la tàmbalee aaya boobu walladina amanu wattaba'athum zurriyyatuhum bi imanin alhaqna bihim zurriyyatuhum wa ma alatna min amalihim min shay voilà ñi nga xam ne ñoo baax te gëm yàlla ñu gëm yàlla ah seeni njaboot nekk ci lu yiw seeni njaboot seeni descendance ñëw fekk leen coro baax la ñu topp leen ñooñu même bu dee seen maam ya wala ci ñoom bu dee sët yi tamit ñoo féete kaw maam ya ñooñu ñëpp bu ñëwee da leen di boole waaw boole leen dara al al axira ajjana te du wàññil kenn dara waaw ndax la li baay ja ne woon wala maam ja wala sët bii ñëw gën leen ñoom ñëpp ñu jël seen maam ak seen baay ak yooyu boole ko moom fa kawe yu daraja yi bu xëcc ay maamam ci kaw kon nag mu ngi noonu lii mooy li am solo kon nag lii mu jëlee kon ci baayam di abu abu musa al-ashari abdullah ibn qais radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mathalu al-jalis as-salih wal jalis as-su kama sahibi al-miski wa kiri al-haddad <laughs> gis nga bi danaka mathali sahibi al-miski wa kiri xaddaat mooy lay génne tàngoor waa fetti wetti yee jóge ci ka nga xam ne mooy kiy liggéey ci weñ waaw allahu akbar allah allahu akbar alhamdulillah ah <laughs> léegi mu ngi noonu le am na ca la fett fett yi génne mu ne laa ya'du la laa ya'damuka min saahibil miskin ma an tajdari aw tajidariya wakiirul haddaad yuhriqu yuhriqu badanaka ñu ne yenn badanaka sa boo moyul du sa yéere rek mais sa yaram bi ci boppam lay lakk aw sawbaka aw tajida min riyan tayyiba beneen bi nag moom foofu moo gën a ak hadis bi imaamu Nawawi indi li ma di ci kitaabu zabaa'ih foofu bon duñu wax ñu ngi ko jële après foofu dana imam Abu Musa dana masalu yonentu Yàlla sallallahu alayhi wasallam nee na masalu jaliisi saalihi wa suu' ka kiir moom noonu la ko waxee ah mu ngi noonu borom alkiir mooy li ñuy ëf <laughs> benn jumtuwaay la bu boo xam moom lay ëf di ko yëngal ngir muy lakkal affaire bi di ko di ko di ko di ko di ko boyal voilà wa hamilun min imma an yudiyak wa imma an tabda min wa imma an tajida min riyan tayyiba wa nafikhul kir an yurqa thiyabaka wa an tajida riyan khabitha mooy muntina voilà imam Muslim kanta moomal Ibnul Husayn abul non Ibnul Hajjaj Abul Husayn rahmatullahi alayhi moom benn bërëb la ko indi ci kitaabul birri was-sila wal aadaab baabu istihbaabi mujaalasati saalihiin buntu bi sura yi def sopp gi ci sopp ngay ànd ak ñu baax ñi mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Uthman Abu Bakr alkuufiyu waaye alwaasitiyu al-asl rahimahullahu ta'aala qaala haddathanaa Sufyaan ibn Uyayna mu nekk ñu nettali mooy Sufyaan ibn Uyayna ibn Abi Imraan Maymuun al-Hilaali Abu Muhammad alkuufiyu al-asl waaye al-makkiyu rahmatullahi alayhi an Burayd ibn Abdillah ibn Abdillah moo ko jëlee ci Burayd ibn Abdillah an jaddi mu jëlee ko ci maamam hmm, Abdallah Euh, euh, euh, kii Abu Burda Abu Burda voilà an Abi Musa moo ko jëlee ci baay di Abu Musa al-Ash'ari an an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ha imaam Muslim taxawal xaar mu indi beneen xadis wa haddathana Muhammad ibn al-Ala al-Hamdani imaam al-Bukhari beneen càllale bi ci moom mii la ko jëlee bi ñu doon wax sànq ne jarul ñuy wax ku ñu ko jëlee ci moom mii Muhammad ibn al-Ala al-Hamdani nga ne ma i kii mooy Abu Kurayb ma la jaajëf fay <laughs> fay fay daa mel ni yow léegi kii ci kii rijaal yu mag yi nga bokk de <laughs> ci waa ilmu rijaal yi du daa bari ah ah Muhammad ibn al-Ala ibn Kurayb al-Hamadani bul na ibn Karib de <laughs> ibn Kurayb al-Hamadani al-Kufi yu sëriñu waa imaamu waa ahlu waa kutubu sitta voilà ñoom ñépp moom seen sëriñ la kon mu ngi noonu kon an Abi Muusa kon mu ne Muhammad ibn al-Ala voilà alhamdaani wal lafdu lahu mu ne kal kii euh, kaddu gi ma indi moom la ñeel moom mu ne haddathana abu usama gis nañ ko albasari yu mu hmm, al kuufi abu salama mooy albasari bokkuñu de hammaad ibn usama ibn zayd al qurashi yu voilà al abu usama voilà moom mi ci moom la ko jële ah, an Buraydin moo ko jële ci Burayd mi ngi sa ah, ibn Abdillah ibn Abi Burda an ibn Abi Burda mu jële ko ci maamam ah, Abu Burda an Abi Musa mu jële ko eh, Abdullah ibn Qays Abu Musa al-Ash'ari an an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam innama mathalul jaliisi saalihi wal jaliisi suu ka haamilil miski wa naafiqil kiir fa haamilul miski immaa an yu'dhiyaka wa immaa an tabta'a minhu wa immaa an tajida minhu riihan tayyibatan wa naafiqul kiir immaa an yughriqa thiyaabaka wa immaa an tajida minhu immaa an tajida riihan khabiisatan mu ngi noonu kon mu ngi noonu kon affaire baa ngi ah <laughs> ah oh. lii nii dañ ci li ginnaaw liñ ci waxoon mooy wisk misk xam nga eh, am na boroom xam-xam yi yoo xam ne bon dañuy wute léeg-léeg boroom xam-xam yépp sax dañoo eh, am na ñu ñu ne ijmaa la waaw kene misk ci boppam dafa laab xam nga parce que dereetu kéwél la lay jóge te xam nga deret du lu daga waaye deretu kéwél loolu ci lay jóge te xam nañu ko waaw moo na Imam An-Nawawi ne hadith bi bi muy def euh, al-Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj mu ne fiihi tahaaratul miski wa istihbaabu wa jawaazu bay'i wa qad ajma'a al-ulama ala jami'i haaza wa lam yuxaalif fiihi man yu'tadd bihi waaw wa nuqila an ash-shi'ati najaasatu wa ash-shi'atu laa yu'tadd bihim fil <laughs> mu ne xadis bii dañ ciy jàng bokk nañ ciy jànge kene eh, eh, misk dafa nekk loo xam ne lu laab la ak te sopp na nit ki di ko jëfandikoo waaw ak tamit possibilité di ko jaay te borom mu ne borom xam-xam yi ñoom dëppoo nañu ci lien mu ne wuute wu ci lu dul ñoo xamante ne kenn du bàyyi xel seen wuute te loolu soloo nañ ko jëlee nañ ko ci shi'a yi këne dafa euh, sobewu mu ne te Shi'a yi moom kenn du bàyyi xel ci seen seeni avis ci ijma bu boroom xam-xam yi dajaloo wi bu dëppoo bi ci wax mu ne bokk na ci tegtal yi nga xamante ne wa min dalaa'ili ala tahaarati ijma mooy ijma wa hada al hadith ak imma an tabta'a min amaana man nga jënd ci moom wan najisu la yasihu bay'u waaw <laughs> wa li annahu sallallahu alayhi wa sallam kaana yasta'miluhu fi badanihi wa ra'sihi wa yusalli bihi wa yukhbiru annahu atyabu at-tiib <laughs> Imaam an-Nawawi mu ne wa imma an tabta'a minhu mooy lii wane ne kon lii dalil bii lii mën na sobewul contrairement ak lii eh, mooy loolu du siiti kese lañ jële wax ju xaw a ju xaw a eh, fell ci bi nii ah moom dina ko leeral ci suuf voilà <laughs> mu ne loolu euh, lii day wane ijmaa bi d'abord consensus boroom xam-xam yi ak xadiis bi yonent bay saa saam ne amaana wala nga jënd ci moom te xam nañ ne loo xam ne sobewu la da daganul nit ki di ko jaay daganul nit ki di ko jaay waaye daganul nit ki di ko jënd beneen preuve ndax yonent bay saa saam da doon utiliser misk waaw waaw ci yaramam ci boppam ba pare di ci jullee ba pare di xabaare ci yeneen xadiis yoo xam ne nee mooy mooy moo taxoon ñu la wax naan la mooy bi gën a ci parfum yi atyabu tiiri mooy bi gën a baax bi gën a sell gën a teey ci parfum yi waaw mu ne walam yazal te dañul almuslimuuna way wommatu yi ala istimaalihi di jëfandikoo misk wa jawaazi bay'ihi ak tamit possibilité di ko jaay mu ne qaala al qaadi voilà mu ne al qaadi Iyaad rahimahullah al maliki dëkkoon fii ci Maroc rahimahullah nee na wa ma ruwiya min karaahati al-umarayni lahu fa laysa fiihi nassun minhumaa alaa wala sihhati riwaayati anhumaa bil bal sihhat qismatu al-Khattaab al-misk alaa al-muslimiin wal ma'ruuf an ibni Umar isticmaaluhu wallaahu a'lam. mu al-imaam al-Qaadi Iyaad li nga xam ne nag moom la ñu soloowe di ko nettali que si utiliser misk ko ci al-umarayni fay kan mooy al-umarayni ñan ay ni moom mooy ñaar lañ <laughs> min karahatil umarayni mudaaf ilayhi moo dax ay ni sinon umaraani léegi umaraani ko umarayni yow kan mooy umaraani xam nga ne loolu man loolu loo koy xam ne ah, daa fay lu tax nga foog ne man c'est que dama laa dama laa sous-estimé wul moo tax ma lay laaj c'est pas que wala ja non waaye lu tax doo trésor trésor bi kay bu xet sa bopp waaye boo xamul it neel xamoo voilà comme ni bu loolu boo xamul rek neel xamoo ah voilà comme nii nga wax tay tay tay <laughs> voilà waaw al omaraani mooy Seydina Abu Bakar ak Seydina Omar waaw ni al qamaraani jublu ci jant bi weer wi waaw <laughs> waaw <laughs> voilà kon al omaraani al omarayn li ñu nettali jële ko ci al omarayn mooy moom lañu al shaykhayni wala shaykhaani mais ba ci wàllu xadiis bu ñu nee shaykhaani mooy imaamu Buxaari imaamu Muslim mais ñaari sëriñu l'islam yu mag yi mooy imaamul euh, euh, Seydina Abu Bakr ak Seydina Umar ñaari Umaraani waaw radiyallahu anhuma la ñu jëlee ci ñoom na dañ ko sib mu ne loolu amul benn texte boo xam ne buñ tukkee ci moom bu buy wane ne euh, dañ ne loolu ala najaasatihi te ni ñoom dañoo jàpp ne dafa sobewu moom misk mu ne sax wala sahhati riwaaya riwaaya bi nga xam moom la ñu nettali di ko jëlee ci ñoom ñaar Seydina Abu Bakr Seydina Umar loolu wérul mu ne bal li am ba de sax xat wér na ci Seydina Omar te ne moom jël na misk di ko di ko di ko di ko séddale misk bu fa ñëwoon bu bari mu koy séddale jigéenu jullit ñi bu jàppoon ne lii nii dañ ko sip wala dafa dafa dafa dafa dafa nekk loo xamante ne nii eh, lu sobe wala dina ko jël di leen ko jox ngir ñu koy utiliser. mu ne wal ma'ruf te li nga xam ne Ibn Umar ci doom ji di Abdallah ibn Umar istimaalu da ko doon utiliser wallahu kon loolu bokk na ci li nga xam dañ koy jànge mais. li nga xam ne mooy lëkkaaleem ak suñu buntu dëgg dëgg mooy côté toogaaleeg ku baax waaw wa mujalasatihim baabu ziyaarati di ziyaare waayi wa mujalasatihim di toog ak ñoom ndax booy toog ak ñoom te xadiis biñ la waxoon inna fil lillahi e, malaa'ika fudala sayyaha fudala boobu leeral na ko waaw di toogaaleeg waayi ñu baax yow dalay tuufaale day taxaale nga baax sa jikko yi nga xam ne yu ñaaw la yoo yoroon yu bari doo ko man waaw fii ma ne bu wax waxkat lu amul nga ngay toog ñi nga xam ne ñoom si ñoom xam-xam kii yooyu kenn yow toog fa di expliquer doo ko man day commencer yooyu di ko dindi ci sa xol bi di lay fóot par ndànk-ndànk nga commencer di def ni ñoom waaw di eh, di di toppatoo affaire yi voilà xam-xam di la ñor ak cellte di la ñor waxu yeneen may saasaam di la ñor te yooyu da lay fóot alquran di la ñor waaw mooy toogaaleeg ku baax comme borom misk bi nga ciy jëlee ay wax yoo xam ne yu lay defar la waaw. di ci jële yoo xam ne moo lay defar sa dina sa laaxira di la fóot ci sa taq-taq yi ngay wax sa bàkkaar yi nga am waaw mooy toogaale kon lu ñu baax gis nga wa suhbatihim di ànd ñoom ni mu baax waaw moo tax muraqabatul uh, te tamit dafa am solo l'islam bu la nee bul ànd ak ñii da lay utal ñeneen ndax boo nit ki boo ko nee bàyyi lii utaloo ko solution de rechange leneen mu def place day tombuwaat ci loolu waaw li wax ñu bari am na yoo xam ne ñoom dañ naan man xam naa ne vraiment ay football kii yi sincèrement xam naa ne du man c'est que damay bëgg koo bàyyi lool mais c'est di topp ci lu xew championnat yeeg mondial yeeg lu ne ma bàyyi ko mais après bu ma ciy delluwaat du ma koy du ma ko tay lu tax parce que amul lu mu teg place loolu jamono ja ba yooyee xew amul solution de rechange loo xam ne moo koy yitteel ba du tal loolu